أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ma tey insha Allah ci lañuy dugg ci dernière partie bi concerne woon résumé yi buntu biñ nekkoon ci bulughul maram min adillatil ahkam bu al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullah alayhi tey nag moo doon partie bi nga xam ne moo concerné wàllu saxaaba yi nga xam ne ñoo ñoon di loon xadiis yi radiyallahu anhum partie yooyu nag ci biir kii la doon nekk ci cours bi mooy ci biir commentaire baat yi rek bu ak si woon ci turu saxaaba bi ci lañ doon def tarjama bi mooy def wax ci dundam tuuti yi nag dañ dañ koy mujjeel xëy na tamit bu ko defee ku nekk ku ko soxla man nga ko fekk ci ci bi mais tamit duñ ko fekk ci partie boo xamante ne nii te buñ ko defee nii nga xam ne boo ku soxla côté boobu rek da ngay dem rek fekk ko euh, tey nag ñuy waxtaane kon insha allahu sahabatul kiram radiyallahu taala anhum ñi nga xamante ni ñoom la ci alxaafis ibn xajar indi rahmatullah alayhi loolu nag pour ñu commencer ko mooy il faut ñu commencer ci baat bi comme boobu moo tax biñu àggee ci xadiisu wa an rajulin sahiba an-nabi sallallahu alayhi wa sallam foofu bi ñàkkee foofu dugguñ ci woon jotaay dañ woon dañuy bàyyi ba jamono ji ndax moo ne côté bi nga xam ne ci saxaaba yi la doon wax kon li ñuy njëkk def mooy kon dinañ soxla définir lan mooy saxaaba ci bu gàtt nag dañuy bëgg nag insha allah mu gaaw insha allah mu man ko terminer lu mu yàgg lu mu gudd gudd moom saxaaba yëpp ba abu ba abu hurayra ba abu waqid lay fi ridwanullah alayhim buñ kiiwee dañuy soxla soit bu jeexul tey biir ñëw mu jeex insha allah kon mooy li ñuy njëkke mooy kon définition saxaab yi mooy mooy lan mooy lan mooy saxaab yi ci buñ ko waxee ci wàllu <laughs> xam-xam bii nga xam ne ci lañ nekk mooy xam-xamu xadiis ak fiqh bu ñu baree ñu door a dugg nag wax tuuti tamit ci ngëneel yi leen yàlla suñu borom subhaanahu wa taala jagleel ak tamit yonente sallallahu alayhi wasallam wax ci moom mettre en garde ñuy ñëw ginnaaw ñoom ngir ñu bañ a jàppe leen ñoo xamante ni ñii lu leen neex wax seen kaw wala jàppaleen ay moroom kon ni ñuy njëkk bu ko defee buñ paree ci loolu nag door a commencer xool tarjuma Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu comme ni ko tartib bi nga xamante ne nii mooy cla ni ko indi ni ko alxaafis indi rahmatullah alayhi ñu defe ko noonu insha allah kon li ñuy njëkke mooy saxaab yi terme côté yi jëm ci côté langage ak yooyu moom jarul ñu koy ñu ciy ñëwaat mais saxiba rek li gina ci mooy saxiba mooy ànd na ak mooy comme buy ànd ak moom koo xamante ni day ak moom comme ñu ne saxiba moodu fulaanan mooy moodu ànd nag diw fii nag bu ñu ko waxee ñun boobu taxul ñuy wax ñi tax ñuy wax dëgg mooy ñi nga xamante ne nii ñoo doon dund dund ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ko ànd ak moom léegi définition bi nga xamante ni saxaab yi mooy képp koo xamante ni comme ni nga xamante ni noonu la ko alxaafi jalaalu euh, Jalaaluddin As-Suyuti rahimahullah waxe ne habdu saxaabi musliman laqa nabi wa in bila riwayatin anhu wa tul mu ne daal li ñuy définir saxaab yi mooy saxaaba mooy musliman day nekk jullit d'abord ba pare laaxaa day dajeeg ak nabi sallallahu alayhi wa day dajeeg yonent sa sallallahu moo xam da koo gis moo xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko gis wala ñu bokk nekk bu dee gis di manu la nekk comme koo xam ne dafa silmax mu ne mooy da nekk condition bi njëkk mooy il faut nga nekk jullit kon loolu li muy tekki mooy képp koo xam ne dafa gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dund ak moom ba génn àddina te nekkoo jullit kooku kenn du ko wax saxaab yi loolu moo tax Abu Jahl kenn werantewul ne gis na yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais lan moo ko manqué mooy du muslim kon kooku kenn du ko woolu saxaabu kon da ngay nekk jullit ba pare nga daje yonent bi sallallahu alayhi wasallam daje boobu nag sartu luñ ci moo nekk daje boo xam ne par exemple chaque jour na koy gis mu lay gis déedéet même boo ko gisoon benn kerse rek mu gis la tamit ñoo yem même tamit bu dee charte luñ ci tamit ne il faut mu jële ci moom xadiis wala déet ñu naan jërë jële ci moom no loolu tamit bokkul ci charte yi mooy nekk yi ndax am na saxaabi yoo xam ne radiyallahu ta'ala anhum ñoom kenn xamalu leen xadiis bu ñu bu ñu bu ñu jële ci yoonu sallallahu alayhi loolu teew ñu nekk ñi saxaaba lañ mu ne waaye nag dafa am benn affaire mu ne nag yeneen wax yi ci am bi mooy ñun yi ci rek la ñuy wax kon loolu mu at tamit mu ne wa shartuhul mawtu ala diin mu ne mais charte bi mooy il faut du da ngay gëm tey par exemple nga gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku gëmoon yonent laata muy génn àdduna mu mu weddi wala moom mu weddi avant ki gëm laata mu kooku kenn du ko wax saxaabi comme li daloon Ubaydullah ibn Jahsh nga xam ne moom dafa demoon Éthiopie bi mu demee Éthiopie ci la mujj nekk chrétien kooku te pourtant gëmoon na ba tax gàddaay demoon Éthiopie kooku kenn du ko wax saxaabi ndax dafa mujj tubbi euh, yàlla nañu yàlla mu musal ci loolu ak loo xamante ne day mel ci yoon boobu léegi kon mooy il faut charte yi mooy kon dangay ngay dee ci diine teg ci tamit même bu doon da ngaa tubbi woon mais nga nga gëmaat kooku tamit dañ koy considérer na saxaabi la Ah, loolu moom ku mel noonu dañ koy considérer ne saxaabu yi la tamit mooy koo xamante ne dafa gëm yonent sallallahu alayhi wasallam mu dund ak moom ba yonent bi wala génn àddina wala mu mu mu mu ne bàyyi na gëmatul mais ñëwaat duggaat ci l'islam kooku dañ koy considérer ne kooku saxaabu yi la. Ah, léegi nag mu des jinne yi tamit ci lañu mooy jinne yi nga xam ne ñoom it remplir woon nañu. condition yi ñu wax noonu ba mu des malaaka yi ñoom bokkuñ ndax malaaka yi ñun bokkuñu àddina buñ nekk mooy ñoom ñoom monde de l'invisible lañ nekk ñoom mënuñu leen a boole ci saxaaba yi naan ñoom ay saxaaba lañ déedéet léegi ci gàttal loolu mooy définition lan mooy saxaaba yi léegi nag mu am nag benn euh, loo xamante ni boroom xam-xamu xadiis yi dañ koy def rahmatullah alayhi mooy classification saxaaba yi par ordre ñu ko euh, classification ñi nga xamante ni dañ naan ñoom ah ci ordre bi général en général ñoom ñoo gën tegu ñu ci tegu ba mais classification bi nga xam ne moo di gën a siiw mooy bi alxaakim def rahmatullah alayhi nga xam ne moom da koo def ci douze mais douze lañu douze douze degré lañu léegi bi ci njëkk mooy ñi nga xamante ni ñoo njëkk a gëm mooy ñu njëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi wasallam comme yaay Xadiija ay Abu Bakar Abu Bakar Siddiq Ali ibn Abi Talib ak ñoom Zayd ibn Haarisa ak ñoom bilaal ñu mel noonu ñoom ñoo nekk ci kaw mooy première partie premier classement bi ñoo nekk ci kaw ci classement bi radiyallahu ta'ala anhum léegi mu topp ci ñi nga xamante ne ni ñoom dañoo gëmoon avant Daaru Nadwa Daaru Nadwa benn assemblée la woon bu waa Quraysh defoon ngir tëral fa ay plan ngir ngir ngir damm diine bi mooy arrêté ko mu jeex nan la yan pexe lañu man di buñ assemblée boobu loolu rek lañ fa doon waxtaan waaw kay mooy conseil waaw kay de sécurité mooy équivalent conseil de sécurité nan la ñuy def ba daal ñii nii di woote diine ji bees ñu fexe nan la ñuy leen di di di éliminer ba di ba ba seen lumière du du du tas mooy ñu gëmoon avant ñoom ñu nekk foofu doon waajal pexe yooyu ñooñu ñooy deuxième classe mooy léegi mu def ñi nga xamante ne nii ci conseil boobu. ndax conseil bi bi mu amee dafa am ay répercussions mooy léegi nag dañoo war a tàmbali di mbugal ñenn ñi nag ku fi ki rek ñu mbugal la ba nga xam ne gaa yi ci def doo fi ñëw mm-hmm. wala ñi nar a tuub buñ ko gisee dinañu kii des ci luñ nekk ànd ak ñun léegi répercussion yooyu li ñu njëkk mooy dafa tax ñi gëmoon dem gàddaay Éthiopie léegi ñoom ñooy troisième classe bi mooy ñu jógewoon Makka ngir rawale seen diine daw dem ak Éthiopie mooy xabasa lañ ko gënoon a xame jamono yooyu ñoon ñooy troisième classe bi mooy euh, ñi nga xamante ni bayatul euh, bayatul aqaba nga xam ne mooy bi euh, saxaabi yi ñi ci ëpp nag ci yooyu ñaar yëpp la bayatul aqaba al ula ak saaniya ndax benn bi mooy quatrième bi ula bi ci njëkk ak beneen bi boobu mooy bi nga xamante ni ndax waa Quraysh dañ ne woon yéegéeri Mbàkke yi laanawumullaa ñoom dañ na woon léegi benn affaire benn politique la ñuy teg ndax aj ji da doon jege seeg ñun ñi lañ koy ñëw di bari ñu ne nag ñun dañoo nar a am sérieux problème ndax Muhammad nii sallallahu alayhi wasallam lii muy wax bés buñ ko mayee benn public fu mu waxe rek ñun tàkk nañu waxam ji dafa neex nit ñi dinañ ko toog kon nag bi yoboo ñu tëral ay plan yoo xamante ni moom moom bu nañ fexe daal ba nit ñi di ko daw kuñ léegi ñu ne nan la ñuy def ñu mujj nag taxaw ci côté bu kuy ñëw rek ñu ne la ah, am na nag ku nekk ci biir dëkk bi di wax bu ngeen demee lu mu leen wax bu leen ko dëgg waxkat lu amul la lu muy wax dara amul ci ñiwaarkat la nag wax jee neex mais nag malheureusement ñoom li ñu def dafa jur le contraire ndax kuñ la wax lool gars dañ naan ndax nit dafa curieux ah, daan non man li mu ma wax noonu man il ma dem seet waa ji ndax kooku war na intéressant li tax paa yi yëpp génn nii kilifay màkke yi génn di di di wër nit ñi naan leen bu leen ko déglu mais autant ma déglu sama bopp que ñu naan bu ko déglu léegi nag yooyu ñu ko doon déglu ak écho yi am ah gaa yi gëm gaa yi bari ñëw gëm ñooñu ñooy quatrième position mooy bayaatu la xabati ula ñu njëkkoon a daje yonent sa sallallahu alayhi wasallam gëmoon ko ak bi ci tegu mooy beneen mbay ba mu ñëwaatee ñoo it ñu ñu nag ci waa Ansaar la bokk waa Medina waa Yasrib temps yooyu ñoom ñooy kon cinquième mooy kon am na ñu njëkk a tuub avant euh, Daaru Nadwa ak ñi demoon Xabasa ak ñi nga xamante ne bay'atul aqabatil ula mooy ci ci ñooñu ñooñu ñu doon tere naan bu leen déglu waaj ak deuxième ndax dafa am ñaar ñi ëpp nag ci ñooñu ci waa Ansaar lañ bokkoon. léegi sixième euh, sixième position bi mooy ñi nga xamante ne ni saxaaba yi nga xam ne radiyallahu ta'ala anhum dañoo jóge woon Makka gàddaay dem Medina mais daje yonent bi sallallahu alayhi wasallam Quba mooy ñun dajaloon Quba ñi nga xam ne di yonent sallallahu alayhi wasallam bi gàddaay ñoom it dañu gàddaay woon am na ñu ko jiitu ak tamit ñu ñëw après moom ñooñu biñ day ñooñu ñooy sixième position septième bi mooy waa Badar mooy ñi nga xamante ne nii ñoo xeexoon euh, xare boobu nga xam ne moo xare yonente saa salaam yëpp en tout cas même le musulman lambda moom la gën a xam moom Badar moom dañ koy dégg fu ne moom bu dee wàllu xeexu yonen euh, xare yonente saa salaam ñoom Badar dañ koo xam dañ naan la Badar ba ñun ñu di ko waaye fu nekk mooy ñooñu ñooy septième position kon nga gis ne ñoom ni ñuy màgg màgg kon ñoom septième mooy kon ñooñu septième lañ léegi mu des euh, euh, huitième bi muy ñi nga xamante ne ñoom dañu gàddaay entre Badar ak sulhul Hudaybiya sulhul Hudaybiya mooy bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggee def umra ma ne woon daa bëgg a def umra dem Makka def umra ànd ak saxaabi saxaabi yi radiyallahu ta'ala anhu biñ ñëwee ba foofu waa Makka ne leen nag bu ci dal mooy tey ren moom bu yóbboo ngeen ñu am benn accord buñ def foofu mooy ñu gëmoon entre Badar ba boobu ñoon ñooy huitième léegi ñi nga xamante ni ñoo gëmoon jour boobu mooy bay'atul ridwaan ndax foofu la amee woon mooy bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi bi alquran naan laqad radiyallahu anil mu'minina id yubay'unaka tahta ash-shajara mu ne yàlla buur yàlla de talool dinañ ci ñëw insha allah bu ñu buñ paree ci li tuuti di wax ci ngëneelu saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhu mais daal li ñëw mooy boobu noonu nga xam ne dañ doon porter allégeance ci ak ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir renouveler waat seenu mooy topp giñ topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñooñu ñooñu kon lu ñu wax huit neuvième léegi dixième bi mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo tuub entre boobu ak fatxu Makka mooy bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ubbee Makka nga xam ne nag ci la Makka mujj gi après boobu ci la Makka nekk dëkku jullit totalement xërëm ya nekkoon ci Kaaba bi yëpp mu jële leen ko foo toll di taw di léegi ngay dégg ay nodd ci dëkk bi te kenn du la perturbé wala kenn du la menacé ñi gëmoon foofu entre boobu ba fatxu Makka ñoom ñooy dixième onzième bi mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo gën jouru mooy fatxu Makka jamono yooyu bi yonent saa salaam damay dugg Makka ñooñu gëmoon jour euh, fatxu Makka ñoom ñooy onzième bi douzième bi nag te mooy bi mooy xale yeeg xale yi nga xam ne ñoo gëmoon yonent saa salaam comme ñi nga xamante ni ñoom majeur gu ñuul ndax ñooñu dañu bari woon tamit ndax saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ñoom leen na la woon mooy bu ñu masoon a am doom ni li ñuy njëkk a def mooy dañ koy jël yóbbu ko ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu defal leen tax taxnit mooy day jël li tàndarma kii yëy ko ba mu xaw a mokk ba mu mokk noonu mu defal mu kii ko defal leen ko ba pare ñaanal leen teg ci yu bàyyi moo moo leen tudd tamit day ñëw rek nga indil ko mu daxal ko tudde ko tudde ko benn tur ñoom dañ ko doon def ñooñu xale yooyu xale xale yooyu noonu ak tamit ñi nga xamante ne nii peut-être ñoom amoon nañ dëgëroon nañ tuuti mais majooragul ñooñu tamit ñooy ñooy douzième catégorie bi ñooñu tamit ci saxaaba yi lañ bokk radiyallahu ta'ala anhum ajma'in léegi loolu mooy ci gàttal douze classification bi léegi mu des beneen affaire muy saxaaba yi radiyallahu ta'ala euh, anhum nga xam ne ñoom yàlla ci boppam moo leen tànnal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba pare tagg leen ci alxuraan dañal lépp loo xam ne tilim tilim la ci ñoom moo tax comme niñ ko junjoon sànq mu ne mooy jour boobu sulhul Hudaybiya euh, bay'atu ridwaan bi ñu koy def yàlla ne laqad radiya laqad dëgg dëgg radiya gërëm na allahu yàlla subhaanahu wa taala anil mu'minina ci jullit ñi id keroog ba nga xamante ni yu bàyyi xaw naka ñu ngi lay jaayanteeg yow yonente bi sallallahu alayhi wasallam taxta shajar ca suufu garab ga mooy garab gi nekkoon foofu ci Xudaybiya la neewoon loolu mooy ngërëmu yàlla ñoom yàlla ñoom yàlla da ko koo assuré xaw ma ñi ci keneen yeneen jullit ñi moom am na ñoo xam ñi ci ëpp wóoru leen mais ñoom dafa wóor ndax alxuraan moo ne ñii ngërëm naa leen te yàlla nee na inna allaha la yarda anil qawmil fasiqin mooy yàlla da dul gërëm ñi nga xamante ne nii ay kàccoor lañ ñun ñi nga xam ne ay kàccoor lañ yàlla kon yàlla ku mu gërëm mano boo ñëwee di wax ci moom lu ñaaw yow yaa ñaaw mais pas ba pare bu ne muhammadun rasulullah yonent yàlla tamit sallallahu alayhi wasallam mu ñuy décrire yonent bi sallallahu alayhi ak ay saxaabaam ñoo doon ñan mu ne de yonent bi muhammad muhammad de moom rasulullah yonent bi yàlla la waaye walladina ma'ahu ñi nga xamante ni dañu gëm ànd ak moom ñi nga xam ne dañu ànd ak moom ashidda'u dañoo tar alal kuffaar yi ci yéefar yi mooy ñoom seeni ennemi buñ leen yàpp comme ni mu xewee léegi nga xam ne ñun dëkk jullit ñi moom ku am arme sax boo bëggee seet ndax baax na fa nga koy seeti dañ leen di tappaas rek dañ leen duma xool ndax sa arme dëgër na am dëgërul loolu lépp nag ak ñàkk fayda la rek ak tamit bàyyi tamit yoon bi nga xam ne moom la ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam tracé la ndax foog nañ ci luñ ciy gën a sori di gën a jege ñi ñuy duma ci la ñuy amee doole ndeke ñun xamuñ ne loolu moo ñuy rey mu ne nag ñoom meluñ noonu ni ko ñun ñu ñal léegi ashiddaa alal kufaar yi mooy dañoo taroon envers ñi ñi gëmul yàlla ba sax kenn masu leen a yab waaye nag ruhamaa baynahum seen biir dañ doon yërëmante ñun nag contraire bi boo xoolee léegi contraire bi moo mooy gars yi bu nekkee ci biir seen biir mbokk yi biir jullit yi di jaay am fulle fas sa kanam ñàngal fii <coughs> kenn du la ñeme mais boo demee ci ci ci nasaraan fii di ree ñu naan il est gentil il est gentil il est ñoom loolu la mooy ñoom contraire bi la buñ ñëwee ci biir jullit ñi gars yi kenn du leen sax ñu leen nuyu léeg-léeg ndax li ñu ñànge mais bu dee ci kii naan non il est l'homme le yàlla nag ne leen nag ñoom meluñu woon comme noonu mu ne nag mu waxaat ci beneen aaya ne saa saabiquuna al-awwaluun min al muhaajiriina wal ansaar wallaziina tabi'uuhum bi ihsaan radiyallahu anhum mu ne yàlla ne ñi nga xamante ne nii ñi nga xamante ni ñoo njëkkoon a gëm mooy comme ñi ñu wax sànq ñu wax ñu njëkkoon a gëm ci saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum te bokk ci waa ci ñi nga xam ne dañoo quitté woon seen dëkk yi Makka dem Medina ak ña nga xam ne ñoom lañ fa fekk mu ne ñooñu de ak ñi nga xam ne dañoo ñëw topp ak topp ànd ak ñoom ginnaaw gi ci njekk ak tamit ci lépp loo xam ne lu baax la lu lu lu lu lu ñu dugg ànd ceeg yonent bi sallallahu alayhi ñu ànd ceeg ñoom yàlla ne ñooñu de man gërëm naa leen ci gàttal bi ci def ci aaya yi nga xam ne yàlla da ne euh, lil fuqaraa il muhaajiriina alladhiina uxrijuu min diyaarihim ndax boobu dañoo classifier saxaaba yi en ordre de radiyallahu ta'ala ci nga xam ne muhaajiruun ak ansaar mu ne lil fuqaraa il muhaajiriina ñeel na ñi nga xam ne dañoo ñàkk dañu amul woon dara mooy sax ba am na ñenn ñi sax amoon nañ mais dañ koo nangu al muhaajiriina ñi nga xam ne dañoo bàyyi seeni kër bàyyi seen alal bàyyi seeni soxna bàyyi seen lépp bàyyi sa dëkk bi nga xamante ni fii rek nga ma sa xam te ne amul dara amul balay jox image dëkk bi nga jëm am dara amul nga bàyyi sa dëkk ngir lan ngir rawale sa diine ngir ne lan kii kat yonente yàlla la sallallahu alayhi lii la wax ne nii lañuy def ma topp ci mu ne ñooñu lil fuqara al muhajirina alladina ukhriju ñi nga xam ne dañ leen a génne mooy defuñu ko woon mooy bu ñu sañoon ñoom mais Makka lañuy nekk jaamu fa yàlla tranquille loolu même émigré fii sax loolu lañ bëgg ah koo ci dégg naan bu sama dëkk neexoon du ma fi ñëw ñee nag moom du loolu ñee moom mais même ñun bu ñuy wax lool mooy ñun ñoo ko choisir tamit mais ñoom choisir ñu ko mooy ne lenn rek lañ wax mooy ñi nga xamante ne nii ñoom lañ leen di mbugal ndax benn faute lañ def benn bàkkaar bu rëy ci pour yéefar yi lañ def mooy ñu ne yàlla kenn la yàlla kenn la rek loolu moo tax ñu bëgg leen a génne seen dëkk mu ne ñooñu nga xam ne dañ leen a génn min diyaarihim ci seen kër yi wa amwaalihim ak seen alal yi ndax ku fa amoon alal yor sa lii dañ naan la booy dem doo ko yóbbaale ndax ni ñu waxoon su radiyallahu ta'ala anhu ne ko nag yow gis nga yow bi fii ñëw amoo dara dañ laa fat gis nga nag comme que da bàyyi suñu dëkk bi naan da naanaa yéey da ànd ak kii ndax moom dana man man nu mu dee dee bu ngeen ma songee moom fekk moom dama koo man mooy arc lu mu dee dee dee bala ngeen maa laal dinaa rey ci yéen mbooloo bu bari bàyyi na ko baax na ñun yooyu yëpp waxuñu ko demal ak jàmm mais à condition sa alal bi ji fi am ndax ñu ngi bi nga bokk koy bàyyi door a dem mun a leen jël leen alal moom du ma fii. mu ne ñooñ nga xam ne dañ leen a génn ci seen kër yi seen alal yi yab taxu na biñ koy def di sàkku sàkku rek lii rek ka leen na a jóg fadlan min allahi wa ridwana gu nekk bul tukkee ca yàlla am ngërëmam loolu rek xooluñ ci benn intérêt naan bu suñu position baaxee déwé kii ëllëg yow yonent saa salaam ci euh, boo jëlee pouvoir bi dañuy déedéet ñoom xalaatuñ woon poste soxlawuñ ko ndax léegi loolu dafa jafe ci àdduna bi ku lay jàppale ngir yàlla moom moo tax sax ku lay jàppale léegi léegi da ngay tiit a nga mais que man lii may ut bu ma ko amee man dinaa libre ci samay choix ñoom nag dafa ñoon noonu yàlla moo ne yab taxu na dañ doon sàkk fadlan ngëneel warjuwaan ak ak euh, yërmande joo xamante ni ak ngërëm boo xam ne minallaa ci yàlla lay tukki mu ne nag ñooñu ak ñi ci des mu ne mu ne ulaa'ika ñooñu de ñooñu mu fi de humu ñooñu ñi nga xam ne ñoo dëggal ñooñu dëggu dëgg dëgg ñi naan dëggu ñooñoo tax ñuy wax mu ne kantaan ak ñeneen ñi am na ñeneen ñooñu mooy kon première partie bi ñu jóge Makka dem Medina mu ne ñu di des walla mu ne walladina tabawwa'u daara ñi nga xam ne ñoo dëkke woon al daara kër gi muy Medina daarul hijra nga xam ne fa la yonente sallallahu alayhi nekk ñoom ñi nga xam ne ñoo ko accueillir mu ne ñooñ nga xam ne ñoo ko dëkkoon te préparer tamit terrain bi pour bu ñëwee mu ne ñooñu ne yabta mu ne tabawoo daara wal imaana na dañoo bëgg man haajara ilayhi mooy dañoo bëgg seen dañoo jàppe ñi nga xam ne ay étranger lañ bu doon tey loolu lañu yor mooy màkk lañ jógee ñëw dëkku ni mais xool masuñ nee na xoole bëtu immigré wala bëtu waa ji day piqué suñu buloo déedéet wala ay déedéet yi xew léegi yooyu moom léegi la xew même ci biir julli ñu sax da cee ama ah. loolu da am ñun ñii malien bu ñëwoon bu ñëwoon senegal bu crise bi bari ñu naan ñoom la waaw Guinée yi la Pël Fuuta yi la ñoo ñoom la ñoo jël lépp lool la ñuy wax ñoom nag loolu dañoo nañ doon def yoxit buuna dañu doon sopp man haajara ñi nga xam ne dañu gàddaay ilayhim ñëw ci ñoom wala yajiduuna wa yu'tiruuna ala anfusihim ñuy gënale seen bopp mooy dañuy gis loo xamante ni ñoom dañ koy soxla gis kenn ku ku bokk ci muhaajiruuna waa Makka soxla ko ñu nangu jël jox ko toog ñoom mooy comme lan nga am dépense war koo joxe ñoom ñu ñëw nga xam ne kee sax nga jël dépense bi jox ko toog yàlla yow loolu moom ñun moo tax ñun dañoo war a bàyyi di comparer suñu bopp wala ñenn ñi ak saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax loolu bari ñu koy def naan di seet kar kenn naan ci yót ci déedéet mooy ne yu réel rek ku ñu ci natt woon ñu bañ ku ñu ñu bañ ñoom nag loolu fekku ci woon mu ne dañ doon gënale seen bopp jël li nga xam ne moom lañu ñu gën a soxla bàyyi ko ki nga xam ne dañ koy jóge ñëw walaw kaana bihim xasaasam même bu dee sax affaire bi dañ koo aajowoo bu baax li ñuy joxe mais teewul dañ koy jox ndax yàlla luñ gëmoon mais ñooñu nag ñooy saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ñooñu daal yonent bi nag saa salaam ginnaaw bi alxuraan waxee lool mu ñuy nag mettre en garde ndax tamit xamoon na ne bu baax bari na après ay nit bidaa yoo xam ne ak ñoo xam ne xamuñu dara ba pare bari te lu ñu tëb dal seen daw dal ci saxaaba bi radiyallahu ta'ala anhum moo tax mu doon wax ne mu ne woon bu leen saaga sama saxaaba yi bu leen leen saaga te tamit képp bu koo xamante ni mu ne sax dane laa tasubbu asxaabi mu ne bu leen saaga moo ci xadiis Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu mu ne bu leen saaga sama saxaaba yi ndax kat yéen mooy ñeen yéen ñeneen ñi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban maa balaga wala maa adraka mudda ahadihim wala nasifa mu ne na ngeen xam ne na leen leer mooy yéen ñeneen nit ñépp ñii ñëw ndax loolu yonent saa sam xamoon na dinañ ñëw euh, façon ñu mel noonu ñépp mu ne na ngeen xam ne kenn ci yéen da ne léegi walladi nafsu bi yad bi muhammadin bi maa ngi waat ci nga xamante ni nii bakkanu muhammad sallallahu alayhi wasallam ci loxoom la ne moo ko mooy ne moom moo mooy mooy def ci bakkanam lu ko neex moom moom moo ko maîtriser mu ne moom de yéen ñii yéen ñii bu leen saaga sama saaba yi te na ngeen xam ne ci yéen kenn ci yéen bu dépassé woon lu toll ni montagne Uhud ci or na xam ne loolu mu dépensé ci yoonu yàlla matul sax mudd mudd boo xamante ni ak saxaabi ku lu toll nii lu saxaab yi def ci l'islam lu toll noonu yow nga def lu toll ni montagne yoo xut yow li nga def matul foofu waxuma la loolu rek mais xaaj bi rek matu ko kon loolu lan ngay lan ngay wax ci ci ndax yow li ngay def rek ngëneel nga seen ngëneel nga ci nga nekk di jaamu yàlla bi li ngay jàppe kan moo la wax li ngay jàpp te jàngoon nga ci xadiis yi ne ku la ku la tegtal ci yoon wu baax luy xew mooy loo ci am lu baax moom da ciy am te du wàññi sa lii dara ak lu baax moom la mu def ak yéeneen nam selle woon ak ñun suñu yéeneen yu sellu yi kooku mooy man ñeer a daf beneen bi mu ne laa tattaxidu ashaabi garaba bu leen jàpp sama saxaaba yi ay siibi ba ko tëb rek wax ci ñoom lu leen neex ndax nee na képp ku leen sopp ci ci sama sopp sopp gi ma sopp a tax nga sopp leen waaye tamit képp ku leen bañ mooy bañ dafa fekk yow am na bañ gooma bañ man yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu tax bu la poussé ba nga bañ leen ñoom te tamit képp ku leen lor lor moom mooy doo leen ko man ma làmmiñ yu ñaaw ak wax ju ñaaw yépp képp ku leen ko teg la xam ne man man nga wo man nga lor moo yonent sallallahu alayhi wasallam moo ne nag képp ku ma lor yàlla nga lor te ku yàlla moom nu mu gën a gaawee da lay kon loolu ngir rek mettre en garde nit ñi tëb wax ci moom lu ko neex wala def ay classification ke moom moom bokkul woon ci ñii wala déedéet yàlla ñépp la boole gërëm yow loo fi wax looloo taxoon euh, imam Malik rahmatullah alayhi aaya ba ñu waxoon sànq euh, Muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi ñuy wax ndax boobu dane asid daa walal kuffaar ruhamaa baynahum euh, mu ne bi muy wax li ci toogu waaw li yaxiida bi moom kuffaar moom ngir lan mu ne ñoom ñu mel ndax bi biñ joxee ne seen niñ leen décrire ci injiil ak euh, tawraat bi yàlla da ne noonu nag ñu mel ngir lan la ngir euh, yéefar yi seen xol yi di ci gën a tàng buñ leen gisee wala gis ku mel ni ñoom dañuy mer moom da ci doon sukkandikoo ne kon loolu day wane ne képp koo xamante ni da nga bañ da ngay saaga saxaaba yi jàpp lu leen neex lu bon lu nekk nga ko wax mooy moom da doon jàpp ne yow moom daraja yéefar sax du ma àdd yéefar nga ndax bu aaya boobu ndax yow bu dee ñoom ni ñu mel dalaa metti yàlla nee na lii li ñoom ni ñu mel ngir xotti xolu yéefar ñuy mer la yow boo meree kon dafa fekk ne yow ci ñoom nga bokk ngir wane rek dangerosité bi nga xam ne moo nekk tamit ci li leen wax ñu ko tëb rek wax lu la neex jàppaleen sa moroom wala jàppaleen sa moroomi rek déedéet léegi nag buñ jógee ci kaw loolu insha allah kon ñuy def mooy dañuy ci première kii bi saxaabi bi rahma radiyallahu taala anhu muy abu hurayra radiyallahu taala anhu nga xam ne ibn hajar ahmad ibn ali al-asqalani rahimahullahu taala mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala mu ne an abi hurayra ndax boobu la commencé amul wax mu ne ñu ngi jële ci abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu kooku nag mooy abu hurayra nga xam ne moom li mu gën a mooy dàkkantalam mooy ne ndax abu hurayra lañ gën a xam ci moom néewaane foo ko wax presque ñépp xam mais boo ne woon nan la tudd ñii dañuy commencé am problème mooy moom loolu la turam tamit ci biir borom xam-xam yi dañ ci wuute waaye li ci gën a wér insha allah mooy Abdourahman ibnu Saxr la tuddoon ad-Dawsi mooy Abdourahman kon la tuddoon ibnu Saxr ad-Dawsi euh, moom nag radiyallahu ta'ala anhu mooy xaafisu saxaaba mooy ki nga xamante ne ni loolu moom dafa feeñ mooy xaafisu saxaaba yëpp li jëm ci mokkal te xadiisu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom da ci ràññeeku woon moo nekkoon ci kaw hmm. ba moo tax tey. presque moom manoo ubbi téere même lu mu gàtt naan day wax cay xadiis te du tudd Abu Hurayra radiyallahu bu seen bu dee téere waxuma téere ñenn ñi xam ne dañ koo dañoo ñëw léegi naan nu Abu Hurayra nañ ko teg neelee après ñu kii ut yeneen bëri mais manoo gis téere bu tax téere xadiis te liñ ci dégg Abu Hurayra moo ëpp ñu ci dégg ñu ci def wala boog te doo ci gis ay xadiisam c'est impossible moom nag mu ngi tuuboon mu ngi tuubee même ci sa bu bu luxul maram daf may ne bu euh, ma xool. bu koy jàng. Mm-hmm. dafa nekk euh, amoon na xadis bu bu gënoon wër. xadis mm-hmm. bu Abu Hurayra. Mm-hmm. fekk naa bu bu jox bi. waaw waaw si si waaw si si waaw barakallahu fiik wax na dëgg euh, mooy ne loolu tamit mooy li mu wax dane ndax dafa amoon bi ñu doon def taxriij bi surtout gisoon nañ ko ak ci kuréel ba ko suñu doon def. que ne xadis bi alxaafis indi rahimahullah moom am na xadisu jaabir bi moo ko gënoon a yor mais nag euh, Ibn Hajar euh, rahimahullah moom dafa tànn indi bu alxaafis bu bu Abu Hurayra radiyallahu ta'ala loolu nag bu fi kenn naan c'est c'est c'est c'est c'est par hasard déedéet ñoom doolu ñoon def par hasard mooy ne inshallah bokk na li tax mu def ko mooy ne tam pour wane le ci amul amul amul ñu njukkeel boo xam ne man nañ ko mënuñu koo defal ba li ñu indi say xadiis mënuñoo fexe ba man koo fay kon nag li ñu man mooy ubbee sama xadiis sama téere bi ma ubbee ko xadiis boo xamante ne ci moom te tamit moo ko indi te dernier xadiis bi sax téere bi nekk moom la comme mhm. ça nga xam ne moom da koo def moo ñu ubbil bunt bi ñuy yóbbu ci xam-xamu xadiis bañ ci duggee ba géeju ci ba man ci li ñuy xam mu ne ñu nag bu ngeen bëggaatee génn fii ngeen di jaar kon nag alxaafis ibn Hajar rahimahullah yal nañu ko yàlla fayal léegi kon Abu Hurayra radiyallahu ta'ala moom mu ngi gàddaay ci ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi bi muy tuub yow ma Xaybar la woon ayyaamu Xaybar fekk yonent bi sallallahu alayhi mu ngi woon xay Xaybar euh, benn xeex la woon bu fa amoon bu bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mëne woon moom nag bi mu tuubee dafa ñëw Madina ñu ne ko yonent bi sallallahu alayhi na ci septième année mais bi mu ñëwee dafa agsi fajar jot mu julli ci biir jumaa ji fekk yonent saa salaam comme dafa baaxa woon tamit bu doon génn bu doon dem tukki wala muy am fu muy dem day ut koo xam ne moo koy yoreel mbiru dëkk bi moom la fay teg na maa ngi ñëw Abu Hurayra di nettali radiyallahu ta'ala anhu mu saa salaam bàyyi woon muy jiite jur boobu fajar nee na moom bi ma ñëwee mu ngi tari suuratu Maryam mooy kaaf haa yaa ayn saad zikru rahmati rabbika abdahu Zakariya saar boobu nee na moom la tari ak waylun lil mutaffifin ci deuxième rakka bi nee na man bi may julli biñ duggee ci deuxième rakka bi naan waylun lil mutaffifin alladina iza taalu ala nnaasi yastawfuun wa ida kaaluhum aw wazanuhum yuxsirun alaa yadunnu ulaa'ika annahum mab'uusun li yawmin aziim ma ne ko mu ne saa bàyyi de toskare na ko ndax moom mu ngi door a ñëw ndax yàlla na ne waylun toskare mooy xuru mbugal ñeel na malheur lil mutaffifiin li nga xamante ne nii ñoom bu ñuy jaay dañuy jéema ay fraudeur li ñu ñoom fraudeur tip ñu mooy waaw ngiis njaaj ki ko kat dëgg lañ yàlla nañ taxawal mu wax la ñoon ñu na lañ mel mooy alladina ñi nga xam ne idaa ktaalu ala naasi yastawfuun buñ ñëwee di jëndi marchandise bi buñ demee ci grossiste bi di ko jënd ah dañuy yër nag balance yu mat ne ko hé eh, na balance yu matan ah, affaire bi na daanu laa wax na mat yépp ay mat ñu waaye nag wa iza kaaluhum bu ñëwee nag ba toog war a jaay nit ñi nag bu ñëwee wa iza kaaluhum ba di leen nattal di leen jaay aw wasanu wala ñu leen di nattal yuxsiru na nga gis ñu ñu ñu yàq balance soit mooy comme ni niñ ko xamee rek di jaay mango jël ay këyit yu bari dugal taxaw ci àll puut bi gaa ñëw amul choix wala sax mën nañ ko bañ a xam ñu gis affaire bi jalu rek ñu jël ndeke dang leen a nax mu ne gaa yi ñooñ alaa yazunnu mu ne ñooñ xanaa xanaa ñuy toskare ñoon ñoom xanaa yi xamuñu ne annahum ne ñoom mab'uthuna dinañ leen dekkil yawmil azim bis bi nga xam ne rek événement yu rëy bis bu rëy mooy yawmal xiyaam nee moom ma déggee loolu man bàyyi sama bàyyi sama bàyyi toskare na a mooy moom ñun tamit lan lañ war a jàng fa mooy bu aay yi di wax bu ko kenn di puus ñi ci des naan xam naa ni lay wax neel indi ko sa bopp d'abord ndax noonu nga ci mën a jariñoo ndax bu di alxuraan bi wax xadiis bi wax yow ma ciy xool seen nduur wala keneen génn sama bopp mooy man manu waxee see jariñu ndax damay jàpp ne man parfait wala bokk loolu laalu ma déedéet concerné wu ma déedéet da ngay fexe mu concerné léegi bi pare paree foofu mu ne nag ñu ne ko yonent saa salaam da daa dem euh, Xaybar dafa xeex mu ne man duma fi xaar man man léegi jullit laa damay dem jàppale ko ci xeex bi automatiquement mu dem aka neexoon nag xam nga loolu ñun moom moom moo tax ba mooy ne ñoom bu ñu gënee seen lépp la ñu jaay ngir yàlla xam nga mënoon na ñëw kooku amoon na ngànt toog hmm. manoon na ne man bi man bi ñuy dem fekk ma fi damay dóora ñëw xaw ma lislaam ni demee xaw ma nu geer bi dem te dee wóorul waxu ko dafa ne man damay dem léegi biñ demee foofu yonente bi sallallahu alayhi wasallam fekk nee na yonente bi sallallahu alayhi wasallam dana ko benn jour da ko wax na ko ne bi mu ko gisee dana ko foo jóge comme rek liñ koy gisee suñu mag ñi di ko waxe mooy bu ñu naan ko foo ñu mbokki fan comme lu mel noonu mu ne moom daw si la jóge mu ne ko man de masuma yaakaar ne daw su am na nit ku baax nit koo xam ne baax mbaax a ci moom mu nga fa fekk moom xëy na écho yi daw si it peut-être daa daa daa daa kiiwul loolu mu ne man yaakaaru ne woon ne daw si nit a nga fa koo xam ne mbaaxal ñu moom léegi nag bi ñu moom yemul foofu xoolal septième année la ñëw mooy ne moom am na ñoo xam ne moom matt lañ jële mais taxul mu ne mu toog rek ne oo ñee moom déedéet dafa mujj lenn rek lay def nee na nee na man aw ma woon métier lu dul lenn mooy bu ma amee daal lu ma def sama biir ànd ak yonent bi sallallahu alayhi bu ma ko amul sax damay jël xeer takk sama biir ba mu dëgër ànd ak moom te tamit moom dafa nekkoon di dund dund mooy comme euh, waa saabu suuf nga xam ne benn kii lañu nekkoon ci côté jàkka yonent bi sallallahu ci côté jumaa ji benn genre hangar bi nga xam ne ñu ñàkk ci waa ci ci ci ci saxaaba yi yëpp ñoom foofu lañ doon nekk moom nee na moom moom tamit noonu la meloon mooy amuloon dara lu mu lekk nee nag léeg doon lañ ma gis ma daanu mel ni ku xëm entre minbar yonent bi saa salaam ak néeg entre euh, néeg ya ak minbaru euh, yonent bi saa salaam nee nit ñi dañ ma doon gis jàpp ne man mi waa ji peut-être daa xëm wala daa daa dof wala lool toog ci kawam mu naan leen du li ngeen yaakaar de xiif rek la xiif rek la du li ngeen yaakaar. ndax lan mu ne nag benn jour mas na maa dal ma génn man ma gis tamit sama ñaari mbokk mooy ay saxaabi yoo xam ne ñoom tamit xiifa mu laaj leen lan moo leen génn ñu ne ko ñun dara génn wallahi xiifa ñu génn ñu ne kon léegi ni ñuy def daal nañ dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi nee na ñu dem yonent bi sallallahu ne leen waa lu leen génn heure bi ñoom ñu wax ko seen soxla fekk ëndiwoon nañ ko ta yoroon na fa ay kiiwu tàndarma benn fu ñu defoon tàndarma mu jël par deux bi leen jox ku nekk ne leen dina leen doy journée bi yëpp jour bi Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ku ñu jox deux lekk ñooy lekk moom mu téye benn lekk benn téye benn yeneen saa kalam di ko seet ne ko Abu Hurayra lan moo tax ngay denc kii bi mu ne ko benn bi dama koy dencal sama yaay ndax condition bi ma génne daa mënula génne tamit moom xam nga jigéen mënul tamit di génne tamit yeneen saa salaam nag bi ñu gisee lool xam ne kii ku bëgg ay waajuram la mu ne ko léegi lekkal man dinaa ko jox lekkal léegi maa la jox pour nga joxal sa yaay te malgré loolu mu ne man sama yaay bokkoon na ci ñi nga xamante ne nii dama ko doon woon ci l'islam bëgg mu gëm saa bu ma ko masee woo nag rek mu wax ci yonent saa salaam loo xam ne day damay naqari nee na benn jour ma wax ko rek ma koy wax pour mu tuuba di ko leeral rek mu wax lu lu bon ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma mer commencé nag di jooy nee na bi ko kii yamuy jooy dem ci Yonent bi sallallahu mu ne ko lan la mu ne ko sama mu ne ko damaa bëgg nga ñaanalal ma sama yaay mu ñaanal ko ne ko yàlla na ko yàlla gindi léegi moom it mu jóg bi dem nee bi may dem ma ba ñëw ci buntu kër gi ma dégg lu mel ni ndox muy yëngatu ko mel ni ku doon sang am ku ma ne benn voix bu ma ne taxawal bi taxawee nee na muy yaayam fekk dafa sangoo pare sol yére comme ñu julli ñuy solo mu ko kaalaw aussi yëpp muuroo yëpp mu ubbi bunt bi ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah moom nag bi muy nettali lool Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu dane dafa toog ne amul kenn koo xamante ni ñu gëm na yàlla gëm yonente saa salaam xam ma man Abu Hurayra te duma sob maag sama yaay ñu ne ko ah mais yow Abu Hurayra yow ñun sa noo xame lool ak ak yonent kat jeex na fi yow nan nga xame lool mu ne mu ne waaw nettali histoire bi ne bi ba sama yaay tuub radiyallahu dama delluwaat yonent bi sallallahu alayhi kontaan ne ko kat yonent bi sama yaay kat dugg na ci diine bi mu ne ko nag léegi lenn laa bëgg mooy nga nga ñaanal ma man ak sama yaay képp koo xam ne gëm na yàlla mu sopp bi yonente saa salaam ñaanal ko nag yàlla na ne yàlla yàlla na nga soppal def sopp ci xolu ñi gëm ñépp Abu Hurayra ak yaayam te ñoom it nga def ñoom ñu sopp jullit mu ne looloo taxoon ma wax loolu kon nag képp koo fi dégg mu nekk fi naan jullit la di kii mooy kon li di wax ci moom lu ñaaw mooy kooku burul buñ ko mënula wax du jullit it ak naafiq mu ngi ci xolam moo xam bu màgg la moo loolu sax bu loolu rek day wane ne bu màgg la léegi moom Abu Hurayra radiyallahu ginnaaw bi nga xamante ne nii yonent bi saa salaam nga gis même moroomu saxaabaam yi nga xam ne radiyallahu ta'ala anhu moom dañ doon comme ni Abdullah ibn Umar wax ne ko yow Abu Hurayra yow yaa ñu gën a xam sunna yonent bi saa salaam yaa ñu te yaa ñu ko gënoon a miin mooy moo doon gën a yaa ñu gënoon di ànd ak yonent bi saa salaam takkook moom te yaa ñu gën a xam tamit wax yonent bi saa salaam. ndax ndax loolu daloon na Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu dafa toog di wax ci benn jotaay bi jële ci Yonent sallallahu alayhi par l'intermédiaire de Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu am ñu toogoon ci mbooloo mi ne ko ne yow yow yaay Abu ci Abu Ayyub xam nga Abu Ayyub radiyallahu ta'ala anhu mooy Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee Medina këram la daloon boobu kon ana Abu Hurayra gëmagul woon ñëwagu ko woon sax sept ans après moom muy wax di jële ci yonent bi naan Abu Hurayra nee na jële ci Abu Hurayra nee na muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na gaa yi nag affaire bi jaaxal leen yow yow yaay saxaaba bu màgg boobu ay kiiwoon léegi wax di jële ci Abu Hurayra mu ne leen man may jële ci Abu Hurayra moo ma gën a wóor may jële man ci sama bopp di jële ci yonent bi sallallahu alayhi ngir lan ngir couper court ci ñooñu tamit wan leen ne mu ne leen nag naa leen wax leen ndax moom Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu moom nit la woon koo xamante ne ni ñun li ñu doon préoccupé préoccupé mooy nekk fu woon amul woon commerce nekk fu woon di bay nekk woon di def dara moom foo ko mosoo foo mosoon a gis yàlla saa mu ngi woon ci wetam kooku lan moo tax man du ma jële ci moom di wax moo tax moom comme yaw di ginnaaw daal pour gàttal bi nga xamante ne nii yonent bi saa salaam na àddina. alayhi eh, salaam nga xam ne moo nekkoon musiba bu gën a rëy bu daloon bu dal musulman yi comme ni mu nekk woon xéewal gi dina gi dina màgg bu leen masul bi nga xam ne moo leen masoon a dal mooy yonent bi sallam ñëw feeñ ci ñoom yàlla may leen ñu gëm ko moom Abu Hurayra radiyallahu ta'ala nu bokk na ci nga xamante ni ñoo ñoo doon jàngale biir Medina ñoo doon tasaare xam-xamu yonent bi sallam Euh, moom nag masoon nañ ko Seydina Umar laa anhu maxoon masoon na ko joxoon Bahrayn ngir mu jiiteel ko ko fa mooy genre gouverneur yooyu yónni woon na ko fa mais bi mu demee dafa dem après mu ñëwaat bi mu ñëwaatee Seydina Umar ndax Seydina Umar dafa bokkoon ci ay principe bu falee kenn bu gisee changement rek mooy ne moom il faut mu auditer lan moo waral ndax Abu Hurayra radiyallahu bi mu nga xam ne gouverneur am la fa woon ñëw après mu gis mu am alal mu ne ko Abu Hurayra foo jële alal bi mu ne ko mu explique ko ne ko lii samay yenn yi samay samay fas yu ma amoon la yenn yi man dañ ma koo jox mooy dañ ma ko dañ ko koo mayoon yuñ ko ay may yuñ ko mayoon la bu yàgg expliqué yëpp Seydina Omar ne day téye alal ji pour l'instant mu def audit ndax tamit loolu mooy nit ñi mooy nekkul ne dañ naan waa ji wóoruma ko déedéet ndax comme am confiance ci nit tamit maroon du dàq contrôle léegi liñ defee lépp affaire yi jub mu ne ko waa léegi jëlal jëlal alal ji delloo ko alalam ba ci beneen bés ay yeneen i fan mu woowaat ko ne ko Abu dama laa bëgg nomewaat comme ni mu ko defoon mu ne ko déedéet man moom doy na man bëgg moom daal ni ko gënal daal mu bañ a kii ndax yooyu moom ño Seydina Omar ne ko waa léegi yow lan moo tax ma lii nii ma lay woo mooy nomination nga xam ne mu ne ko yow xam ne sax ku la te ku la gën laaj ko yow nga ne doo ko bëgg mu ne ko ndax kooku yonent la yonent Yàlla Yuusuf la ko doon moom non seulement yonent la doomu yonent la man nag doomu jiw rek yonent yàlla Yuusuf yonent la doomu yonent la maamam yonent la kooku moom man na koo def mais man mii man moom duma ko mu ne ko lan moo tax mu ne ko man dama ragal ñett ak ñaar Seydina Omar ne ko radiyallahu manoo woon a wax juróom rek mu ne ko waaw mu ne ko premier bi mooy li may njëkk a ragal mooy an aqula bi ghayri ilm mooy may wax te li may wax teguma ko fenn amul benn xam-xam bu leer bu ci tegu mooy ne xoolal pouvoir lañ ko wax de mu ne man li ma gën a ragal ñeenti ñetti yeeg ñaar yi ma gën ragal bi ci njëkk mooy may wax te li may wax teguma ko ci xam-xam mooy teguma ko ci alxuraan teguma ko ci xadiis aka neexoon nag ñu ñu am conscience boobu mooy li ñuy wax di ko génne di mel meli sax yu amin ñu koy teg fu leer ndax dafa am ci nit ñi comme li alxuraan wax rek ñoo xam ne dañu nekk di wax di polémique bi ghayri ilmin wala hudan wala siratin xaw ma la wala kitaabin munir mooy li ñuy wax dinañu bari wax mais li ñuy wax teguñu ko fenn teguñu ko ci kilo lu leer teguñu ko ci njub amul fenn fuñ ko teg dañuy wax rek ndax moo leen neex mu ne man li ñu njëkk ragal premier bi mooy di wax saa xam-xam wala deuxième bi mu ne ko waa an aqdiya bi ghayri hilm mo mooy may àtte te bi may àtte man tey nekkul ci man ndax tamit ju booy juge waroo nekk koo xamante ne ni yow da ngay emporté wu ndax bu dee loolu la li sa décision yi ngay joxe yëpp en général du baax mu ne moom deuxième bi gin a tax moom du nangu loolu du nootul nangu nekk deuxième bi mooy loolu di àtte nit ñi fekk moom tey bi war gën nga war a ak dal bi moom nekkul ci moom mu ne bi ci tegu mooy damay bañ tamit. ñu del sama alal man soxlaw ma waan waan yun ta sax amaal yi mooy damay bañ tamit ñu jël sama alal ndax nguur dafa am benn affaire mooy na yow nit ñi même ni ngay am bu daganee nit ñi duñu ko xool dañu naan moom ci kees yi la ko jële loolu la ñépp di wax mu ne moom daal li bëggul tamit ñu jël alalam non seulement bëggul ñu saaga ko ñuy wax ci daram lu dul noonu mooy quatrième bi ndax loolu tamit l'islam dafa ñëw ci ci ci objectif yi bokk na ci réputation mu koy respectabilité yi ñu koy sàmm mais tamit ñuy ñuy wax ci ci lu ñaaw non non seulement moom mais ak lépp koo xam ne lépp loo xam ne wala képp koo xam ne dafa bokk ci moom mu ne loolu daal moo tax man nga jéggal ma rek mais man pouvoir moom doy na nga gis ne moom malgré même li nii ndax moom xam nañ ne ku ko joxoon lool dina ko respecté mais malgré loolu mu ne moom d'accord um, doy na ndax lan moom li mu nekke woon mooy tas xam-xamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam en général yooyu boo ko nekkee doo ko man loolu moo tax xoolal xoolal xoolal xoolal xulafaa yi en général à part ñi nga xam ne comme ay Seydina Omar yi nga xam ne seen kii dafa guddoon te tamit mooy yu ci bari ñu ci bari boo gisee comme Seydina Abou Bakar man nga ne sax atam yàggul mais da ngay préoccupé ci leneen que nekk fi di jàngale xadiis te moom dafa yëgoon responsabilité ni moom li mu yor ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko masoon a wax ne ko kan mooy tàllal kan mooy tàllal di sërëm mu ñaaral ko ba bu ko bu ko lemaatee doo lépp loo xam ne xadiis la bu yonent bi sallallahu wax da koy jàpp dootu ko fàtte moom moo ko defoon xoolal loolu lépp mu jàpp bu doon dafa nekkoon yor ay pouvoir ak yooyu xëy na ñun tey c'est possible que xadiis bi ni ñu ko moom responsabilité boobu la amoon teg ci euh, doon nañ ko tamit biir euh, Medina bi mu nekkoon moom bokkoon na ñi nga xam ne ñoo doon jàngale ci biir jumaa bi ndax da doon jàngale ba pare bu waxee comme que nii yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha ci kii bi la nekkoon da doon da ko doon wax da ko doon laaj ne ko ndax lii ma wax noonu la mu ne ko waaw ngir rek ngir wane ne moom li doon wax du loo xam ne moom moo ko waxal boppam mm-hmm. te tamit. xam naa fi ñuy jeexale ci loolu insha allah ndax nit ñi tamit doon nañ wax naan Abu Hurayra daal mooy nit ñi xamul dara rek moom daal moom moom mën na ñëw démb ëppale ñëpp xadiis moom du tay la xewa ah. moom jamono ñoom dañ ko waroon wax moom buñ ko waroon wax mu neen man man dinaa waxal yonent bi sallallahu alayhi wasallam loo xam ne waxu ko te bokkoon na ci ay waxtaan saa bu ma soon ubbi di commencer xadiis li mu doon commencer mooy xadiis yonent bi sallallahu alayhi képp koo xam ne damaa waxal lu mu amul da ko doon ubbee jotaayam door a commencé da doon toog buñ ko waxee lool da doon jooy ba ba ba ba ba bi tooy naan est ce man dinaa waxal yonent bi sallallahu lu mu waxul waaye tamit fi ñu jeexale insha ngir mettre en garde nit ñi ci loolu euh, mooy xissa bi nga xam ne waxoon nañ ko bii passé mooy waaje nga xam ne jeune ba ñëwoon ci jàkk ji ci jumaa ji fekk gaa yi di discuter boroom xam-xam yi toog moom mu ñëw laaj question gaa yi tontu ko sëriñ si tontu ko rahmatullah alayhi moom mu a sukkandikoo wax Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne non non Abu non wax leen ma beneen quoi ndax Abu Hurayra moom moom moom moom daal moom du koy sukkandikoo ci moom hmm. nee na da koo wax rek. daanee la ko rek benn jànni tëb jóge ci ci poids bi nekkoon dal ci kawam gaa yi tas mais bi ñu gaa yi xool gis jaan bi topp ko moom gaa yi na ko mane gaawal tuub di daw te naan ko tuubal waa ji tuub rek nee na boobu lañ mujjee gis jaan mu am beneen affaire muy ne dama waajoon nag dama xamul kan la mais dégg naa Cheikh Mouhamadou Mokhtar ak mu koy nettali hafizahullah mu naan dama am benn waay boo xamante ne nii moom prix moom moom presque ci loolu rek la ko doon mooy dal Abu Hurayra rek la ko doon la ko la ko moom daal moom moom daal la jàpp métti article bu génn ci Abu Hurayra rek la koy dóor radiyallahu ta'ala anhu te tam jullit la nee na nee benn boroom xam-xam ne xaaral jël décision benn jour ne day dem seeti ko pour waxtaan ak moom ci li muy def pour laay ko biir na ko li ngay def baaxul nee na yàlla def moom bi mu demee dafa fekk waa ji nag nekk ci lalu sukuraatam muy waaj a dee mooy ci lalu deewam la nekkoon mais nee na maa ngi ko fekk ko fekkee noonu bi ma ci ma dugg toog maa ngi ko fekk li mu doon wax li mu mujjee wax mu ngi doon yuuxu naan ha Abu Hurayra ha Abu loolu doon yuuxu mooy lan mooy ne la mu doon la mu doon def moom la commencé gis conséquences yi te deewagul hmm. noonu yàlla nañu yàlla musal da moom Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mën nañu yem foofu mu ngi génnoon àddina ci année cinquante-neuvième bi après gàddaay gi nga xam ne moom da doon muslu yàlla fekke yàlla musal ko mu fekk année soixantième bi ndax kila la yi nga xam ne ci waa Quraysh lañ bokk ñooy yor nguur gi lu neex def moom da doon muslu yàlla naan yàlla na bu ma ci àddi mu ngi génn àddina année cinquante-neuvième bi avant tout juste soixantième bi di am kon nga xam ne kon loolu yàlla nangu na fa ñaanam radiyallahu taala anhu wa arda wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa maswaa léegi ci ci tegu muy al-hafiz rahimahullah mu ne wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu taala anhu mu ne mu ngi jële ci abu sa'id al-khudri muy sa'd ibn malik ibn sinan radiyallahu taala anhu wa an abi abu sa'id moom kon Sa'd ibn Malik la tuddoon ibn Sinan al-Khazraji moom ci waa Ansaar la bokkoon am na nag lu ñu fàtte woon tànk mooy comme li imaamu Suyuti waxoon mais ndax Abu Hurayra moom dafa bokk ci saxaabi yi nga xam ne ñoom ñoo moom moo ëpp lu mu solo xadiis ak Abu Sa'id comme ni kii wax ne mu ne wal muksiruna fi riwayatil athar ñi nga xam ne ñoo gën a ëppale lu ñu toxal jële ko ci xadiis yonente sallallahu alayhi wasallam mu ne ki ci njëkk mooy Abu Hurayra yal yi mu topp ci ibnu ibnu Umar mu ne wa Anasu nag Anas ibnu Malik radiyallahu ta'ala anhu wal xabru wala wal wal tamit muy Abdullah ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhu ak kal Xudri muy Abu Sa'id bi moom tamit kon bokk na ci ñi nga ne ñoo ëpp Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu moom la ki euh, Abu Sa'id nag onze mille soixante-dix bu ma jur onze mille mille deux cent waaw mille mille cent moom moom bokkoon kon ci waa Ansaar waaw ak ak jaabir waaw àggale ma ko woon ak jaabir muy jaabir ibn abdullah radiyallahu ak yaay aisha radiyallahu ta'ala waaw ah, waaw ak yaay aisha radiyallahu ta'ala anha mu noonu ñooy ñi nga xam ne ñoo ëpp lu ñu jële ci yonente sallallahu alayhi wasallam léegi abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu moom dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne ni jamono bi yonente sallallahu alayhi wasallam di ñëw Medina bokkoon na ci ñu ci ndax moo tax moom fekkewul Badar Badar xeexiwul woon Uhud tamit baayam da koo indi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xamante ne ni ñoom ñëpp noonu lañ meloon radiyallahu ta'ala mooy ne ñoom àjjana doonu ñoon wax man bu ma ci man bu sama àjjana leeree rek ñu ci def garaawul moom doonu moom doonu ñoon waxe noonu moom dafa xam ne xeex bi ñu jëm muy Uhud ku fa dee mooy martyr ngay doon ta darajaay shahada ci ci ci shahada ci ci ci ci shahid dafa foot moom mu jël doomam muy Malik lañ wax mooy papaam papa Abu Sa'id radiyallahu ta'ala anhuma da ko indi ci yonente saa sallam mooy bi ñuy préparé arme bi yonente saa sallam xool ko euh, fekk moom yonente saa sallam xool fekk bàyyi bàyyi ji naan ko xool ko bu baax moom dëgër na di ko wax naan dëgër na ci mais yonente saa sallam xool ko ne nañ ko delloo ndax moom boobu ne quatorze ans la amoon nee na mais yonent saa salaam bu amoon quatorze ans di dugg ci quinze ans wala nga àgg ci en général doon la woon jël mais daal dafa gis ne moom li gën mooy na ko bàyyi moo tax moom demul woon Uhud bi guerre bi pare moom fala baayam bokk na ci ñu rey ak ñoom Hamza radiyallahu ta'ala anhum ñoom ñëpp foofu lañ leen reye ci xare boobu muy xare Uhud moom nag Abu Sa'id dafa bokkoon radiyallahu ta'ala anhu ci ñi nga xamante ne dañu bokkoon ci ñi nga xam ne comme cas bi ñu wax sànq ci Abu Hurayra ci ñi waay ñàkk ñi nga xam ne dañu nekkoon biir Medina même même bu dee Medina la dëkk mais en même temps mais dafa ñàkkoon dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne dañu ñàkkoon. moo tax bu ne am na benn jour yonent bi sallallahu alayhi wasallam dugg si ci ñoom dugg yi fekk leen ñu ngi toog nee na boobu nee na man maa ngi yaakaar ne est-ce que sax yonent bi sallallahu alayhi woon ni ñu xam tellement dañuy ñàkkoon ba en telle sorte que yére yi soloon ñenn ñi seen yére daanaka liñ doon sol jotul ndax ñàkk luñ sol nee na ñenn ñi ñu ngi doon nëbbatu ci ginnaaw ñi ci def yeneen bi saa salam ñëw ne leen lan laa nuyu leen lan laa fekk ngeen di def ñu ne ko dañoo ñu ne ñu ne ko kii de moo ñuy jàngal désigné benn waay ne moom de moo ñuy jàngal euh, alxuraan te tamit di ñu ñaanal mu ne leen continuer leen ci ngeen nekk ne moom mu ngi sant yàlla ba mu defee yàlla digal ko muy muñal muy muñ mu fexe di muñ di ànd ak ñu mel noonu ci xeetam bi ndax loolu mu ngi doon dund bi yàlla naan euh, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam fexeel maîtriser sa bopp mooy fexe muy ànd ak ñi nga xamante ne ni dañuy woo mooy dañuy woo jëm seen borom dañuy woo seen borom mooy dañuy di def ay sikkar yu bari di jàngal xoraan même bu dee amuñ dara ci ngoon yi nag bil xadaati walaasi yi ngoon yeeg suba yëpp ngoon yi mooy sikkar yi ñuy def rek ba léegi boo gisee tamit sëriñu tarixa tarixa yi da tamit pas tarixa ndax tarixa moom leneen la sëriñu tarixa <laughs> tarixa moom mooy buxaaba yi rek charlatan yi ñoo gisee nga gis tarixa yi ngay gis ñu naan la wér gu subaa ak wér gu ngoon ci nii la tamit ñoom it da nga ko war def mu ne yeneen saa salam yàlla na leen nga xam ne ñoom yuri duural li tax ñu koy def mooy wajaw ngërëmul seen buur yàlla rek lañ soxla soxlawul neneen mooy Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu euh, bokkoon na ci saxaaba yi nga xamante ne nii comme ni nga xamante ni noonu la ko imaam Maalik rahmatullah alayhi waxee ne à part après Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu moom moo nekkoon boroom xam-xam dina mag bu nekkoon Medina di jàngal nit ñi seen diine nga xam ne saxaaba yu ñi ci gënoon a nekkoon foofu yëpp moom d'accord nañ moom moo sëppoon xam-xam bokkoon na tamit ñi nga xamante ni ñu joxoon gëdd la tamit comme ni nga xamante ne ni même euh, Abdullah ibn Abbas ndax bi ñu ko ko waxee mas na ko wax lool tamit ne ko yéen de yéen a ñu dina xam xadiis Yonent sallallahu alayhi wasallam mooy bi Abdullah ibn Abbas doon ubbee ci riba ne riba la riba illa fi bi fi nasiya mais riba daal amul lu dul ci riba bi nga ndax dafa am ñaari façon riba riba bi nga xam ne ribal fadl la mooy par exemple ma ne bu ma amee un gramme d'or bu bees ma ne waajee dafa yor un gramme d'or bu bu bu bu yàgg ma ne léegi man ni may def sama gramme door bu bu bu bu yàgg bi dama koy jox moom mu xam na un gramme un gramme la mais dama koy jox moom mu jox ma lu soit ma jox ko ba ko wala ma en tout cas ñu comme que yow man bu bees laa yor boo fi indee bu bu kiiwul il ma am lu ma ci teg wala ma ne comme que deux grammes yu yu yu yu yu nga yor da nga may jox deux grammes door man ma jox la benn gramme. loolu mooy loolu riba la Abdullah na Abbas nag radiyallahu ta'ala anhuma moom atte moom da ko réere woon da doon ubbee moom riba amul lu beneen bi mooy bi nga xam ne par exemple bu ma nee waa ji euh, léegi comme ma ma jaay la benn affaire yow manoo fay wala nga ne ma ñu joxe benn benn délai nekk ci ngay fay ñu ñëw ba ci délai boobu comme ñu ne le 15 janvier le 15 janvier jot. ma ñëw ne la ma ñëw ma ne la sama xaalis nga ne manoo nga ne ma la léegi lenn man man naa laa yokkal ci délai bi nga yokkal ma xaalis ci li ma waroon a fay loolu moom daroon wax ne moom boobu la xamoon Abu Sa'id radiyallahu ta'ala bu ko interpellé ci loolu da ne ko yaw yaa ñu gën a xam yéen yéen yu gën a xam xadiis Yonent bi sallallahu saa wasallam mais nag li may wax tamit te bu nekkul ne dama ko wax noonu ndax alfadlu moo la ko wax ah non non Usaama Usaama radiyallahu ta'ala anhu wa an abi moom moo ma ko waxoon pour wan ne moom même ci biir saxaaba yi ñoom Abdullah ibn Abbas ak ñun ñi ñoom dañu na ci nga xam ne moo doon ci boroom xam-xam bi gënoon a mag jamono jooju moom nag fekke woon na tamit jamono yi nga xamante ne ginnaaw saxaaba yi radiyallahu fitna yu bari yi amoon yëpp tamit fekke woon na ko nga xam ne mooy comme ni Abu Hurayra radiyallahu ta'ala doon ñaan ne bu mu ko fekk moom yooyu yëpp presque fekk na ko yu ci bari sax mais moom ci gàttal mu ngi génn àddina radiyallahu la anhu ci année soixante-treize bi soixante-quatorze soixante-quatorze bi euh, après gàddaay gi ci la génn àddina radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa ja'ala wa maskanahu léegi alxaafis rahimahullah mu ne tamit wa an abi wa an abi umama albahili radiyallahu ta'ala anhu mu ne mu ngi jële tamit ci abi umama albahili nga xam ne mooy suday ibn ajlan la tuddoon abu umama albahili bahili ndax ci bahili la jógoon benn tribu woon ci tribu arabe yi moom ci la askano woon comme ni ñu naan rek diw l'africain ko ci mel noonu wala le sénégalais Abu Umaama radiyallahu ta'ala anhu moom bokkoon na tamit ci ñi nga xamante ni saxaaba yi nga xam ne ñoo gënoon a gudd fan bokkoon na tamit ci ñi nga xamante ne ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jëloon ci mission am dagg ci jox leen mooy ñi nga xamante ni da leen doon yónni xam nga loolu yàlla moom la jox mission bi mais am na yoo xam ne ndax man ndax yonent bi sallallahu alayhi man da nekk fépp yenn yi da doon jël kenn dala yónni ko benn dëkk comme ni yónni woon Muaz bokk na ci ñun defoon loolu mooy da koo ne woon da ko yónni woon dëkkam baahi ngir mu dem woo leen ci l'islam nee na ma dem gaa yi ak wiir ma ma ñëw leen woo ci l'islam gaa yi bañ ba pare non seulement ñu ne ma non seulement bañ nañ ne fii doo fi lekk dara boo xiifee yaa xam génn suñu dëkk nee mu ne baax na nee na moom mu dem génn ci benn garab bu nekk ci buntu dëkk bi ci biir buntu dëkk bi mu nekk comme ko dafa sonnoon tëdd di nelaw nee na ma tëddee di nelaw ma jekki mel ni daa am ay ay ay ay ay malaaka yu ñaan ay jaay ay ñu ñëw jox ma. soow waaru benn njaq bu amoon soow man naan ba mandi nag man naan ba sama ba ba sama xiif dem léegi nag entre temps am nag ay gaay yu demoon ci dëkk ba ne leen mais yéen yéen yéen am na benn waay boo xam ne dafa bokk ci ñu gën ci yéen ñëw na fi di wax ak yéen ngeen ñëw ne ko ngeen malmené ko sànni mu xiif sax doxu ngeen ko ngeen lekk gaay yi ne ah ñu ne waaw gaay yi nag di rëcc dem du ko seeti ñu ñëw ci buntu dëkk bi fekk ko mu tëdd ñu yeer mu jóg gaay yi ne ko waaw ne ko nag léegi ñoom gëm nañu gëmaguñu woon sax dañoo wax ak moom moom mu jóg di wax na leen man seen lekk bi jaay naan ko kaay ñu jox mu ne man soxlaatuma seen lekk ah jaay na ko mais taxawal bu ñu jaaxal yow yow léegi ñu ñu fi génnee yàggul amoo woon loo lekk da nga fi jóg kaay lekk mu ne leen déedéet gis man dama am ñu ma jox léegi may nalaw la am ñu ma jox ma lekk. gaa yi gaa yi seet gis ne walla waa ji biir bi jóg na ah. sa waaye daal mel wax na dëgg tamit gaa yi nag ne ashhadu an laa ilaaha illallaah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu gëm ci saase abu umaama radiyallaahu ta'aala anhu mu ne man yonent saa sallallahu alayhi wa sallam dama ne ko dama ne ko ñaanal ma darajaay martyr ma nekk shahid nee na yonent bi wa sallam ñaanal ko nag au mu ñaanal ko lool mu ne allahumma sallimhum xam naa ñu bari lañu waroon ne sallimhum wa ghanimhum yàlla yàlla na nga leen muccal mooy ne nga muccal leen mais quand même guerre yi ñuy dem ñu màng fa mooy am fa ay biens yu bari te tamit nga may leen tamit même seen dund ñu nekk ñu woomal nee na ma guerre ma def yëpp noonu la doon mujje man lu ma ci dee mais bu may dem lu bari laa doon yóbbu laa doon amaale tamit nee na moom mu ne waat yeneen saa salaam benn jour ne ko damaa bëggoon nga laaye biir ma dara mooy mu conseiller ko yeneen saa salaam ne ko alayka bil bi bi sawm fa innahu la la misla lahu mu ko deel woor jàppal ci woor ndax amul lu mel ni moom moo tax moom këram daroon woor soxnaam daroon woor même ki koy liggéeyal tamit dañ doon woor ñoom ci woor lañ dëkkoon pas de leen ci forcé mais tellement dañu bëggoon koor euh, moo tax benn kiiwam benn euh, jaamam doon na ko nettali mu ne mu ne Abu Umaama radiyallahu ta'ala anhu moom dafa nekkoon koo xam ne ñi meloon tamit ci mën a jaamu yàlla noonu ñu na tabee woon mooy lu ñu ko masoon a jox da koy jox comme rek mboroomu saxaaba yi radiyallahu comme yaay Aysa tamit ñëpp ak ñëpp saxaaba yi ñoom liñ ñoroon dañ ko doon joxe ndax dañu jàpp ne lii dafee daa tegatewu seen loxo rek mooy ne benn euh, ñoom facteur liñu xaalis bi nekk seen loxo ñoo facteur bi jox lettre yee dafa war a transiter mais waruñu koo téye di ko téye pour ñoom nee na mu yoroon ñetti dinaar ndax benn dinaar mooy environ deux cents euros sept mais léegi xaw naa yokk léegi deux ndax affaire bi kon mooy léegi deux cent cinquante par exemple fois trois nee na moom lu mu yoroon ko bari na mu xëy am ku ñëw di ñaan du di yalwaan mu jël jox benn jël benn deux cent jox ko euro comme tay bu doon tay yalwaan ñun moom loolu bokkul sax ci li ñuy def deux cent cinquante euros naa ko jox <laughs> non non loolu moom loolu bu réeroo sax ci sama journée yàqu walla wër di ko seet saa ku ma romb na di ko laaj waaw ñett yoo xam ne yow teg ci da ngaa wóora ah. moom mu ñëw joxe benn keneen ñëwaat mu jox ko keneen ñëwaat mu jox ko suwaa yëpp jeex ba pare nag mu jóg dem ci jàkk ji dem di dem ci jàkka ji jaam bi man ma ne nee na ma ne fii waaw ah ah waaw ah, kay waaw ah, na jaam bi jaam bi nee yërëm ko ne xaaral naa leb benn lenn lu ma lu ma leb ngir utal ko lu mu ndogoo nee na ma leb defaral ko ndogu li pare bi mu jullee timis ba pare dugg fi gis affaire yëpp baax mu mu mu kontaan ne alhamdulilah sant nekk ne sant yàlla gërëm ko tamit nee na mu toog bi mu ndogoo ba lekk ba pare mu ne ko yal na jàmbi na ko yow yal na la yàlla yal na la yàlla jéggal yow bi may defar falal bi xam naa da nga ko fàtte woon lee da nga ko fàtte woon alal jee fàtte woon da nga ko fàtte woon mu ne ban alal mu génn affaire bi muy trois cent trois moom trois trois dinaar la woon mu nekk trois cent dinaar affaire bi nag ciibloo ko mu ne ko ya mu ne ko man dama fee masa teg dara mu ne ko lii ah man de fii laa ko fekk fii laa ko fekk bi nga demee noonu laay defar salal bi fekk foofu affaire bi tiitloo ko loolu bokk ci li nga xam mooy lan mooy yàlla boo defee boo defee benn ah. da lay da lay dubleel mbiri mooy moom xalaatul woon ne dina am dara retrouver joxe lim yoroon ñëpp yàlla kii ko trois cent trois la joxe ñu jox ko trois cent léegi moom radiyallahu ta'ala anhu ci <laughs> ci gàttal moom mu ngi génn àddina ci l'an quatre-vingt-six après gàddaay bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa ja'ala a'la al-firdawsi maskanahu wa maswaahu wala xam naa kon insha allah insha allah xam naa kon ñu yemani noonu ba dawde insha allah naa nag biir ñëw dañuy taxam mu gaaw yi ci des moom dina xaw a gudd ndax ah, Abdullah ibn Umar ak Abdullah ibn Abbas ak ak ak Anas ibn Malik ak euh, loolu insha allah xam naa dinañ def nag le tout ngir mu jeex bii di ñëw insha allah waaye tamit ñu xam ne rek l'essentiel bi daal mooy ñu fexe xam li ñuy wax nii yëpp dañu bëgg tamit mu ñoom la yàlla def pour ñun ay modèle ginnaaw yonent yi alayhimu ñu ñoom ñooy modèle yu ñu war a suivre mbaa paaku ku tëb rek ñu ñu ñu ñu ñu jàppe ko modèle déedéet mooy ñii la bëgg ñu def leen modèle liñ ci jànge ci ñoom ku nekk boo nee manuma boole yëpp nga ne man naa boo naa jàpp benn saxaabi yi li nga xam ne moom ci la gën a ma def ni moom képp ko ko def doo ko rëcc ndax yàlla li mu waxoon ci yonent yi alayhimu salaam dafa def ci ñii la alladina hadahumullah fa bi hudahu muqtadi mooy ne bi mu tuddee yonent yi sallallahu alayhi wasallam suuratul an'am dane ñii de mooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla dindi fa bi hudahum topp nag seen njub mooy ci mu njub bi nekk faxtari nañ ci gindeeku mooy nañ ci topp loolu nag comme que ñoom ñoo fi doon yonent yi alayhimu salaam jomboo tamit ñoom tamit ay modèle lañ yoo xam ne dañ leen war a suivre ci suñuy vie de tous les jours wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahu